baabu fadlil bukaa'i min xashyatillaahi ta'aalaa wa shawqan ilayhi kon alhamdulillah ci suñu jotaay bi ñu génn walillaahi alhamdu wal minna jeexaloon nañu e, li nga xamante ne nii moo doon buntub wala garab gi ci toolu nit ñu sell ñi radiyallaahu anhum wa ja'alanaa allaahu minhum amiin wala chapitre wala buntu numéro cinquante trois wax ci dajale baabul jam'i bayna al xawfi war rajaa doon wax ci dajale diggante di tiit sa boroom tabaaraka wa taala bi waaye di ko yaakaar walillahi alhamdu wal minna te xadis biñ ci mujj woon a gis moo doon xadis sayyidina mawlana ibn Mas'ud radiyallahu anhuma di xadis numéro quarante cinq ñeenti téeméer ak ñeent fukk juróom bi mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam nee na aljannatu aqrabu ila ahadikum min shiraaki na'lihi wannaaru mithlu dhalik tey nag taala comme ni ñu ko waxe woon ñu war ubbi bunt bu bees di garab bu bees ci tool bi muy numéro cinquante quatre juróom fukk ñeent mu tudde ko wobal imaamu baabu buntu chapitre sous chapitre fadlil bukaa ngëneelu jooy min xashiyatillah te la ko waral mooy ragal yàlla taala mi nga xam ne moo kawete yéegut wa shawqan ilayhi waaye ngir xemmem cofeel bu mag bëgg buy tàkk goo xamante ne moom nga amal sa borom tax loolee waral ay jooy say rongoñ daal di tuuru noonu la tudde bunt bi muy jooy ngir ragal yàlla ngir sopp boroom bi tabaraka wa taala al imaamu rahimahullah comme ni nga xam ne noonu la ko waxoon ca mëmbëssal ma ne dina bu ubbee bunt yi ci lenn loo xamante ne ci aayaay alquraan yu ay ay ay aaya yoo xam ne karimaat noonu lay def après daal di dugg ci beneen wàll wi comme ni ñu ko xame ne tool bi di le jardin des vertueux wala le jardin des pieux di riyaadu saalihiin di toolu nit ñu sell seen jinaan yi seen ajjana yi seen tool yu naat ñaari mbir la làmboo muy alquran ak sunna kon nag mu tàmbalee ci wàllu wu njëkk bi muy waxu borom bi tabaraka wa taala xam ne nii di imaam di def loolu mooy doxaliinu yonent yi loolu mooy doxaleenu ñi nga xam ne mooy seen taalibey di al ulama rahmatullah alayhim mooy ne waxu borom bi la ñuy njëkke alquran borom bi da ko yónni yonent bi alayhi salaatu salaam ba pare ne dañoo wàcce mu ne utiitul qur'ana wa mithluhu wa mithluhu ma'a jox nañ ma alquran kon mu leer moom ak leneen lu mel ni moom muy sunnaam ñëw di ko leeral kon moo tax boroom xam-xam ni ci ginnaaw gi noonu la ñuy argumenter bu ñëwee di wax di leeral dara dañ lay wane ne wan la ci yaxu alquran lan mooy wane ne lii de dagan na wala lii xaram na wala lii sib nañu ko wala lii nàngam ak nàngam bu ñu ci paree daal di lay indil waxu ki nga xam ne mooy alayhi salaatu wassalaam bi leeral alquran te du dul woon moom du leer kon nag noonu la moo tax mbir yépp noonu la waaw kon al imaam di tàmbali wàllu wu njëkk bu mu ne qaala allahu taala mu ne boroom bi nga xamante ne nii de moo kawe te yéegut nee na wa yaxirruuna lil azqaani yabkuuna wa yaziiduhum xushuu'an waaw ah, mu ne muy suuratul israa aaya cent neuf téeméer ak juróom-ñeent mu ne taala wa yaxirruuna mu ne dañuy rot lil adqaani seen xar kanam yi lañuy lañuy jiital da lañuy dëpp ca suuf di sujjóotal seen borom nit ñu sell ñoo ñële na di jooy wa yaziiduhum mu dolli leen xushu'a ak ragal yàlla waaw ragal yàllaa ko waral ñu rot di sujjóotal seen borom di jooy waaye bañ ko defee it borom bi yokkaat leen ragalug yàlla aaye boobu da xam ne borom bi tabaraka wa taala da doon wax ci laay yi ko jiitu ci suuratul isra'i ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam qul aaminu bihi aw laa tu'minu inna alladhiina uutul ilma min qablihi idaa yutlaa alayhim yaxirruuna lil adqaani sujjadaa wa yaquluuna subhaana rabbinaa in kaana wa'du rabbinaa la maf'uulaa wa yaxirruuna lil adqaani yabkuuna wa yaziiduhum xushuu'an noonu la tàmbale borom bi dana yonent mi alayhi salaatu wa salaam qul waxal waxal nit ñi ne leen aaminu bihi alquraan jii ma leen di woote de jëme gëm leen ko. Hmm? aw laa tu'minu wala ngeen bañ koo gëm lu mu ci demee yëg leen ne nag loolu est que mooy ah waaye kay see garaawul kon kay suñu boroom ma ñu ne kon buñ ko ba nañu gëm wala nañ bañu gëm nañu gëm wala ñu bañ a gëm ñu ne la loolu tëkku la de mooy fa man sha'a wa man sha'a fal mu neex <laughs> na nga gëm <laughs> ku mu neex weddil waaye weddil nga seet loolu mooy ku gëm borom bi dina la teral waaye bés boo fi weddiyee waaw fii mu ne way boo yonis ngone ne ko am jëlal juróomi dërëm yi wala téeméer bii demal ma ci boutique bi waaw walillahi al masalul a'la jëndal ma fa nàngam ak ki nàngam ne ko nag téyel bu baax nag gis nga nag na nga ko réeral <laughs> na dem nag réeral ko sànni ko ci àll bi ah léegi gone gi lan la jàpp lool est-ce que ça veut dire bu ko neexee dem réeral ko ñëw na mais bàyyi wala yow vay man nijaayam nga xaw ma lan réeral naa ko ah yaa ma ko waxoon est-ce que loolu la xam ne na dëkku la mooy kon <laughs> lii nii loolu la wax leen ne gëm leen alquran wala ah ngeen bañ koo gëm du du tànn buñ la may de naan la am nga choix quoi comme ni ko ñenn ñi di waxe alors que ñoom dañoo premièrement làkk bi ci boppam ni ñuy wax li li làkk bi di waxe xamuñu ko waaw ndax exemple bi ma joxe ñëpp xam nañ ne loolu tëkkuloo meedu da ko ne bon bu neexee ah c'est à toi de voir waaw nga ko réeral nag waaw waaw kon nag mu ngi noonu mu ne kon waxal ne gëm leen ko wala ngeen bañ koo gëm innal ladina gis nga gaa yi nga xam ne utul ilma joxoon nañ leen xam-xam min qablihi lu jiitoon alquran min al yahudi wan nasara waaw loolu mooy li gën a dëgër sinon am na ñu naan waa alquran la ñeneen di wax neneen ak leneen wala waa Makka kom ñoom Seydina Zayd ibn Amr ibn Nufayl ña nga xam ne dañoo jàppoon ci diine Seydina Ibrahim alayhi salaam waaye li gën a dëgër mooy min qablihi mooy abaa alquran ñu joxoon tawraat ak injiil ak zabuur ak yoo yële ñooñu ñu ngi gëm dëgg-dëgg bañ gisee yonent bi alayhi salaam te rëyu ñu def ni ñu bari ci ñoom ba ñu déggee alquran nan lañ def. ñooñee idaa yutla alayhim bés leen jàngalee alquraan yaxiruuna lil adqaani sujjadaa dañuy rot ak seen xar kanam yi waaw xam nga alqaan yi mooy boo dajalee fa sikkim yi lex yi di dajale lex yi fa muy dajalee ñaari parti lex yi fa muy dajoo loolu mooy alqaan jàpp ca baat ba di dem ci ci ci ci bi noonu ah. mooy dañuy rot sëgg sujjóot mooy sujjóot gi lil adqaani sujjadaa seen xar kanam yi lañuy dëpp ci suuf di toroxlu ngir seen borom sujjadaa di toroxlu tey tey tey tey tey tey tey tey sujjóot waaw ba pare di wax wa yaquluna ñu nga naan subhaana rabbina gàcc ngaalaamaa suñu borom waaw in kaana wa'du rabbina la maf'ula waaw dëgg dëgg li nga xamante ne nii mooy digib suñu borom lu muy def la waaw xanaa dégguleen woon ne hmm? li nga xamante ne nii mooy ne dina indi yonent buy ñëw wa mubashiran bi rasulin yati min ba'di ismuhu ahmad waaw xanaa Seydina Isa waxu ko woon al wan nasara ndax ci yahuud yi lañ ko yónni woon <laughs> ñoom ñoo ko bañoon ne ko doo yonent <laughs> waaw waxu leen woon ne di leen dëgal ci yonent buy ñëw gannaawam turam moo doon ahmad te lépp lu borom bi digee lu muy def la Allahu akbar Allahu akbar moo tax mu nekk loo xam ne lu ñu soppali ci sujood yi ngay def ay subhaanallah wa yaquluuna ba ñu rotee di sujood subhaana rabbina moo tax sayyidatu Aysha radiyallahu anha wa ardaaha comme ni sahih imaamu Muslim mu ne yeneen tubaab yi saam de doon na baril di wax ci sujoodam yeeg ruku am yi subhaanaka allahumma wa bihamdika allahumma ighfir lii waaw <laughs> benn crochet lool day wane ne euh, ruko mën nañ ci ñaan <laughs> waaw nee na yeneen tubaab saam dafa bari woon lu doon wax ci sujoodam yeeg ruku am yi naan subhaanaka allahumma subhaanaka way gàcc ngaalaamaa yow saa boro allahumma sama borom yow. wa xam di jaar di la sant saa su ne tey jaar ci sant allahumma eh yow sama borom ighfir lii waaw loolu euh, da ko doon wax waaw ci la tege nag ne wa yaxirruuna ñuy rot lil adqaani xam nga wax na ko sànq ñuy rot dëpp seen xar kanam yi waaw euh, euh, di jooy yabkuuna di jooy wa yaziiduhum loolu yokku leen nag xushu'a li nga xam ne mooy ak ragalug yàlla loolu mooy li nga xamante ne lëkkaaleem ak bunt bi mooy li nga xamante ne nii mooy jooy te li ko waral mooy ragal yàlla baabu li nga xam ne mooy fadlil buka min xashyatillah ñii borom bi da leen a tudd tagg leen ndax ragal yàlla gi nga xam ne moom lañ nekke woon ba li nga xamante ne nii moo waral ñuy jooy ndax ragal yàlla googee loolu moo tax Eh, am na ci salaf yi ku doon wax eh, rahimahullahu taala doon wax naan yeey na ci képp koo xamante ne ni dañu ko jox li nga xamante ne mooy xam-xam lu mel nii di ko dal mooy muy jooy ngir boroom bi tabaraka wa ngir ragal boroomam tabaraka wa taala eh, kii moo ko doon wax Ibrahim ibn Yazid non non non non at-Taymi waaw <laughs> ibn Tarxaan at-Taymi moom moo ko doon wax voilà <laughs> voilà moom moo ko doon wax naan euh, euh, que ne képp koo xamante ne jox nañ la xam-xam te jooyoo ah ah kooku de moom yey nañu bañoon koo jox dara ci xam-xam ndax borom bi kat tabaraka dafa dafa melale ay boroom xam-xam yoo xamante ne nii dane ñoom bu ñu tuddoon nañ joxoon xam-xam jiitoon alquran nii lañ meloon te da ko fee indi ngir tagg leen waaw kon nag ku yàlla jox xam-xam xam-xamu diine te yow du la jooyloo mukk waaw loolu moom moom moom kooku yey nañu bañoon koo jox dara ci xam-xam boobale daal di jàng laaye bii nag kon nag euh, mu ngi noonu te yonent bi salaam ci biir xadiis bi ñuy njëkk a gis loolu da koo doxale ñuy jàng alquraan muy jooy moom alayhi salaatu wassalaam kon nag al imaamul xaafizu an-Nawawi rahimahullahu taala mu teg ci beneen laaya mu ne wa taala mu ne boroom bi nga xam ne moo kawite yéegudde nee na afa min haadha al-xadiisi wa tadhakuuna wala tabkuun suuratu najmi ca jeexital ba mu ne borom bi neena na afa min haadha alhadiisi ta'jabuun waaye yéen nit ñi <laughs> yéen daal ci xadiis bii alquraan lay wax yéen daal nii daal ngeen ci bëgg nekk ta'jabuuna waaw daal li ngeen di yéemu ci naka la yàlla yónnee lii <laughs> non ñun daal on a des doutes à l'encontre de de de de ce waaw loolu la ko faar doon wax <laughs> borom bi ne leen yéen daal afamin hadha al hadith yi ta'jabun ah yéen daal ci ci ci sama kii bii daal ngeen ne da ngeen yéemu ci alquran yi <laughs> yéemu gi weddi keneen yox yàlla daal yónnuwut kenn ma anzalallahu min shay borom bi yàgg wàccewul dara hein wa tadhakuuna ba pare ngeen nekk yemu ngeen foofu ngeen koy saboote daal di reetaan daal bu ko yonent bi alay saat di jàng ngeen leen di ñaawal waaw comme la Abu Jahlin waxoon ne gaa yi hé yéen waa Quraysh bii ndigal laa leen jox man Abul Hakam waaw <laughs> mu di Abu Jahlin waaw mooy fu fi Muhammad ñëwatee rek alayhi salaatu di wax ak yéen rek yuuxu leen ci kawam ba ni ngeen xam ne seen yuux yi mooy féete kaw alquraanam bi waaw wa qaala alladhiina kafaruu laa tasma'uu li haadhal qur'aan walghaw fiihi la'allakum taghlibuun noonu la leen Abu Jahlin al-mal'uun doon joxe directive yu yées yi naan leen <laughs> waaw moom la borom bi di wax foofu naan wa qaala alladhiina kafaruu gaa yi wedd alqur'aan ñu ngi naan laa tasma'uu ngalla waaye bu leen déglu mukk bu leen may nopp bay settantal haadhal qur'aan alqur'aan jii muy wax naan yàlla ko yónni walxaw fii day leen polémique ci wetam di yuuxoo ko mbëlleewa ko tëbaka dalaka sorxo sorxo waaw waaw <laughs> la'allakum bu ngeen koy def rek na di ngeen ko noot yéen a koy féete kaw mu suul alquran waaw léegi borom bi ne ay yéen daal wa tadhakuuna <laughs> ngeen di saboote daal di reetaan alquran ji di jàpp ne du dara wala tabkuuna te sax du ngeen ci jooy ndax ragal seen boroom ak tëkku yi nga xam ne moom la leen di tëkkoo bu ngeen continuer ci seen weddi yàlla gii nii Allahu akbar hmm. Allahu akbar hmm. <laughs> mu noonu de loolu lu doy waar la hmm. xam de sax jure aaya bi oh, yow xam de boo wala garaawul parce que loolu day guddal rek waaw ah. kon lii nii mooy borom bi day ŋaññ ay nit ñoo xam ne bu ñu déggee alxuraan non seulement dañ koy weddi mooy yéemu gi yéemu gi weddi la ah tawbiix te ne moom ak takzib moom lii moom <laughs> wa ñu koy saboote di ko reetaan wala tabkuun te du ngeen jooy waaw mu ngi ŋaññ ay nit ñoo xam ne ñoom bokk na ci lim leen ŋaññe wala kuuna alxuraan ñoom du leen jooyloo Allahu akbar <laughs> li am ba des kay ci caaxaan wa antum saamiduna waaw di nekk ci ci du mooyu ko di caaxaan waaw akbar waaw naa Ikrima ne mooy mooy way ji <laughs> waaw mu ne mooy way saami duuna loolu noonu mooy way ci ci lox euh, langue waa ximyara <laughs> samada lanaa mooy xan na lanaa mooy wayal nañ ñu <laughs> waaw ndax bu ñu mësoon a dégg euh, alxuraan comme temps yooyu ni leen Abu Jahl al mal'un waxoon dañ doon dañ doon way di fo ca wet ga di tëbaka dalaka yuuxu ca kaw ba kenn du ko dégg waaw di rëy rëy lu teg ci nag ne nag ñoom seen yoon duñ ko dégg duñu ko dégg waaw loolu daal lañ mel kon lii lëkkaale ma bunt bi mooy lan mooy ay nit ñoo xamante ne bu ñu déggee alquran non seulement dañu koy saboote di ci reetaan waaye du leen jooyloo borom bi te ñi mu njëkk a tudd ñooñu da leen a tagg ndax ñoom buñ masoon dégg ñu jàngal leen laayay borom bi tabaaraka wa taala dañ doon rot sujóot yabkuun ñuy jooy bañ ko defee nag loolu yokk leen ragal yàlla ñii nag nga xam ne moom nufuuraa la leen di yokk waaw muy yéeféer yi nga xamante ni waa Quraysh yi nga xamante ni ñoom moom contraire u ñëli lañ doon def waaw di ci saboote ñoom moom lan la leen doon yokk nufuuraa mooy ak daw ko waaw mooy daw alquran sori ko hein di ko di ko di ko di di di di ko mbëllee quoi waaw moo tax suñu boroom ne gaa yi noonu lañuy def waaw wa zaadahum nufuura gaay wa idaa qiila lahum usjudu lirrahmaan qaalu wa man rahmaan wa yow anasjudu limaa ta'muruna wa zaadahum nufuura <laughs> buñ leen ne sujootal leen wéetal leen torox lool leen ngir arrahmaan dee leen ko jaamu di ko wéetal moom dong moom mi fee dell ngir mën a qaalu ñaan wa man rahmaan waaye lan mooy rahmaan waaye <laughs> am na sujudu ñun nekk di toroxlul di ta di di di jaamu di di toroxlul la li maa ta'muruna loo xam ne yow Muhammad yaa ñu koy digal quoi yow yaay tam yow yaa gis sa bopp quoi yow yaa ruy quoi ba ñëw di ñu digal dara ah wa zaadahum loolu nag borom bi ne walla mu yokk leen ak daw ko sori allahu akbar mu ngi noonu ah waaw wa laqad sarrafna fi hadha al-qur'ani liyadhakkaru waaye gaa yi de wa ma yaziduhum illa nufuura borom bi ne ci saar boobu Israa'il waat ci borom bi ne leeraloon naa wala qad dëgg-dëgg sarraf naa waaw leeraloon nañ de fi hada al ci al qur'aan ji jàppandal ko leeral mbir yi yaatal ko mu accessible lool lu tax li yadhakkaru ngir ñu may fàttaliku di ma tudd saa ne waaye wa ma yaziduhum ñoom yéefér yi kat loolu yokk leen illaa nufuura lu dul di ko daw ak sori dëgg ak sori njub kon aaya yii la al imaamu an-Nawawi indi e, muy aaya suuratu najmi aaya cinquante neuf ak soixante léegi nag muy dugg ci wàllu xadiis yi e, bala ñu dugg ci wàllu xadiis yi muy wax e, fay da ngay xam ne fii nii comme ñu ngi ci wàllu bu njëkk bi di dugg nag ci wàllu wi nga xam ne moo ci tegu mooy al imam mu ngi fi indi ñaata xadis la fi indi mu ngi indi xadis bi mu njëkk indi mooy xadis ki ñu jeexale woon ci jotaay bii ñu wees tudd nañ ko sànq moom lañ jeexale woon xadisam Mawlana Ibn Mas'ud moom lay ubbee benn xadis sam tamit beneen muy xadis quatre cent quarante six jeexe xadis quatre cent cinquante six ñaataan ko quarante six quarante sept quarante-huit quarante-neuf cinquante cinquante un cinquante-deux cinquante-trois cinquante-quatre cinquante-cinq cinquante-six onze hadith waaw parce que cinquante-six quarante-six cinquante-six bu ci nekk inclus la onze hadith mu ngi fi indi euh, fukki hadith ak benn bari na ci nag ci hadith yoo xam ne jotoon na romb waaw moo tax bunt bi mën na bañ a gudd noonu même bu dee hadith yi onze la waaye comme niñ koy gise ci biir insha allahu taala di nga gis yoo xamante ne nii eh, yàgg nañ koo gis